bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu lislaam di dellusiwaat sunu jotaay waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala bi maxdi juudihi wa karami mu defal nu ak akum dëggal akum nangu ba loo xam ne liggéey la bu jëm ci moom mu barkeel ko insha allahu taala eh, mbokk yi tey ñu ngi ci juróom benneelu jotaay di sixième leçon ci sunu téere bi di ashriyaatu Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a ñu ngi tolloon ba tey rek cause yi nga xam ne dafay indi bëggug sunu borom tabaraka wa taala te ko taalif moo di cheikh Abdul Aziz ibn al-Mutayri xafidahullah tey jii ñu toll ci juróomeelu sabab bi mu ne alxaamisu mutaalaatul qalbi li asmaihi wa sifaatihi wa mushaahadatuha wa maarifatuha wa taqallubuhu fi riyaadi haadihi al-ma'rifati wa mayaadiinihaa faman arafa Allaha bi asmaa'ihi wa sifaatihi wa af'aalihi ahabbahu laa maxaala wa lihaazaa kaanat al-mu'attilatu wal-fir'awniyyatu wal-jahmiyyatu quttaa'a at-tariiqi 'alaa al-quluubi baynahaa wa bayna al-wusuuli ilaa al-mahbuub neen alxaamisu juróomeelu sabab bi mutaala'atul qalbi mooy yëru xol bi mooy xoolu xol bi li asmaihi wa sifaatihi ñeel ay turam ak melokaanam bi di yër di jàng di xool tur yàlla ak melokaanam wa mushahadatuha ak jàkkaarloo ak moom wa maarifatuha ak xam ko ak moom ak xam wa taqallubuhu ak wëlbatikoom fi riyaadi hadihi almaarifati ci dëri xam xam bi xam gi ci dëri xam gi te mooy xam tur yàlla dër gi dër yi nekk ci biir dër ak ay dërëm te moo di aw yoonam ay zambeem wa mayadiniha aki lefam moo di aw yoonam faman arafa allah nee na képp ko xam yàlla tabaraka wa taala bi asmaihi wa sifaatihi ci ay turam ak melakaanam wa afaalihi ak jëfam ahabbahu nee na kon mu bëgg ko la maxaala loolu amul lenn luñ ci sikk sàkk amul lenn loo xam ne lu jomb la ci loolu yi ñuy wax kooku moom du wali hada looloo tax walida hada ngir loolu moo tax kaanatil mu'attilatu kaanat mu mujj mu nekk al mu'attilatu ñi dàq melakaan yàlla wal farawniyatu ñi nga xam ne dañuy weddi sunu borom tabaraka wa taala hmm? ñi nga xam ne dañuy weddi rububiya di askanoo ci firaw firawna hmm? wal jahmiyatu ak kuréel bi wax al jahmiya nga xam ne weddi tur yàlla ak melokaanam nee na looloo tax ñu nekk xutta a tariq di addu kelpe yoon bi di agresseur ay kat di ay ay kat naan kon di dogaale de dogaale kat yi yoon di addu kelpe di ay yoon kon di addi di addu kelpe yoon yi ñoo xam ne dañoo nekk ñoo xam ne ay addukalpe lañ ay yoon wala ñu ay agresseurs yi kati ay yoon lañ alal qulubi ca xol ya baynaha ci diggante moom ci diggante moom wa bayna wusuli ila al ak diggante àgg ci ki nga xam ne ku ñu sopp la nee na bi sabab yi nga xam ne day maye bëgg sunu borom tabaraka wa taala mooy xol bi nag xol bi di yër tur yàlla ki melakaanam ko jàng di ko xool xol bi di yër tur yàlla ki melakaanam di ko jàng di ko xool fu rek dina tur yàlla ki melakaanam di ko teewli ci ab xolam di jàkkaarloog moom jéem koo xam di ci xalaat di ko settantal moom tur yàlla yi ci boppam ak melokaanam ak itam di jéem walbatiku ci ay yoonam ay dërëm ak yoonam maana dalika moo di maanay tur yàlla ak melokaanam maana yi mu wuntu ak da nekk ci ginnaaw maana ya ak meññat ya muy jaabante foofu mu koy baamoo ko baamuwaat di ko xool di ci settantal di jéem a dégg ne eh, képp ku xam yàlla ci tur ak tur yàlla képp ku xam yàlla ci turam ak i melakaanam ak i jëfam kooku moom nekkul lu jomb amul sikk sàkk ci ne dana bëgg yàlla dana ko bëgg moom dana bëgg yàlla mu ne looloo tax ñi nga xam ne dañuy dàq melakaan yàlla ñu weddi yàlla di weddi ne yàlla du boroom du koy setantal du koy dundal du koy rey ak almuattila ñi nga xam ne dañuy dàqatul yàlla ak jahmiya ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla nga xam ne saxaluñ ci dara daanaka lu dul ay jëm jëmmam nee na looloo tax ñu yoon wa addukati maanaam addu kalpe yoon ya wala yoon wa ñi tudde ay addu kalpe kat maanaam ñoo xam ne dañuy ay agresseur kat lañ ñoom dañoo nekk yoon wi nga xam ne mooy yoon xol bi xol bi yoon wi mën a jaar ci digganteem ak boroomam ba àgg ci yàlla ñoom dañoo taxaw foofu dogaale yoon bi dogaalekat yoon lañ ñi nga xam ne xamuñ yàlla xamuñ ay turam xamuñ ay melakaanam ba noppi di ko dàq ñoom ñooy dogaalekat yoon yi àddukaltekat mooy ko xam ne day yoon bi xol bi yoon yi mu war a jaar diggante ba boroomam yoon wi ci jaar foofu la ñu taxaw nga xam ne képp ku jàng seeni téere wala nga leen di diglu wala nga leen di bàyyi wala nga nangul yow boobu doo mën a àgg ka nga doo mën a àgg ci bëggu yàlla boobu yàlla du la mën bëgg parce que la ñuy jàngale lépp ci yàlla boo ko toppee rek dangay weddi sunu borom tabaraka wa taala waaye ahlu sunna wal jamaa nag moom la ñuy jàngale mooy yàlla nam jàngalee boppam ci anam boobu lañ koy jàngalee rawatina ay turam ak i melakaanam xam ne yenn yenn lenn luñ cay dindi lu ci yàlla boole luñ lu ci yàlla boole wut du lu ci yàlla boole ñu boole ko ci lu ci yàlla boole wut ñu dindi moo tax tur yàlla ak i melakaanam xam ko dalay eggale ci dëgg-dëgg ngëm yàlla tabaraka wa taala bi damay gëm yàlla dëgg-dëgg gëm meññat moomi la lay jural boo ko xamee xam ku gëm yàlla dëgg-dëgg gëm nag dana la jural topp ko ci anam gëm gën a tedde anam gëm gën a màggee te loolu bu amee rek la cay juddoo mooy moo di bëggug sunu borom tabaraka wa taala ko yàlla ko xam turam yi ni mu rafete ku koy ak melakaana mi ni mu màggee ak ni mu ak ni mindeef melakaan yi ni ak nim selleek nim laabe ay turam nim rafete ak nim tedde ak nim kawee ay melakaanam nim kawee ak nim tedde ku koy jàngat di ko setantal di ko teewlu ci sab xol ay maanaam kooko bu yàggee daanaka borom bi tabaraka wa taala danga koy bëgg te bëgg googu moo lay yóbbu ci la bëgg su boobaa bu amee yàlla dalee mën a bëgg loolu lu mat a bàyyi xel ne assaadisu juróom-benneel bi mushaahadatu barrihi wa ixsaanihi wa alaahi wa alaa'ihi wa wa alzaahirati fa innaha daaciyatun ila maxabbati neen assaadisu juróom-benneel bi mushaahadatu barrihi mooy jàkkaarloo ak njëkkam ak baaxam wa ixsaanihi ak rafetalam wa alaihi ak xéewalam hmm? maanaam ay wërsëgam wa niamihi ak xéewalam ba tey albaatinati ya feeñ wa zaahirati ak ya nëbbu fa innaha ndaxte moom kat daaciyatun day xëccee day woote ila mahabbatihi yemi ci ak nee na juróom-benneel bi ci cause yi maye bëgg suñu borom tabaaraka wa taala mooy ngi jéema di xool nag njekk gi muy njekk njekk yi mi lay defal yu baax yi mi lay defal ak gi muy rafetal jëme ci yow xéewalam yu feeñ ak yi nga xam ne dafa fees dell ci sa kaw a xam ne daa commencé ci sa bopp bi ba ci suuf ba ci sorontànk yi lépp lu aju ci yow rek lépp lu nekk ci sa jëmm rek yàlla ko ci xéewal googu ku koy bàyyi xel di ko teewlu ci sa xol dana tax nga bëgg suñu borom tabaraka wa taala lu am solo boobu da borom bi ne alam taraw anna allaha saxara lakum ma fi samawati wa ma fi ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina xanaa gisuñ ne xamuñ ne xamuleen ne yàlla moo leen tàggatal mbooleen nekk ci asamaan ak suuf wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'an minhu nee na mu sëmbartal xéewalam ci seen kaw a feeñ ak yu nëbb wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lépp loo xam ne rek soo leen ko soxlaa seen xel bu ci demee ngeen laaj ko rek te booba jox naa leen ko def naa def naa defal naa leen ko ci kaw suuf moo tax mu ne boo nekkoon di lim xéewalu yàlla doo leen ko mën a takk boo leen nekkoon di lim xéewalu yàlla doo leen ko mën a takk te jaam bi lépp lu mu am ci xeetu xéewal yàlla la bàyyi ko wa ma bikum min ni'matin fa min fa min allah wa ma bikum min ni'ma fa min allah moo tax borom bi tabaraka wa taala laataa ñu ñëw ci kaw suuf lépp loo xam ne lu ñuy soxla wala ci xeetu wërsëg ci xeetu xéewal def na ko ci kaw suuf wa qaddara fiha aqwaataha la yàlla wax wa qaddara fiha aqwaataha mbooleem dundug suuf si yàlla def na ko fi kon nag dalaa wax rek jugal nga dem jëli ko boo dem wutee boo ko wutee rek am ko ndax mi ngi fi bu nekkutoon doo ko am moo tax ma ne famshuu fii manaakibihaa wa kuluu min rizqihi kon xool li yàlla baax gi yàlla def ci yow ak rafetal gi mi rafetal jëme ci yow ak xéewalam sotti ci sa kaw yu feeñ ak yu nëbb di ko xool di ko seetantal di ko teewlu loolu dana tax nga bëgg yàlla dana tax nga def li yàlla bëgg danga ko jéema sant ci jaamu ko su boobaa loolu day indi bëggug suñu borom tabaraka wa taala mu ne assaabiu wa huwa min ajabiha inkisaaru alqalbi bi kulliyatihi bayna yaday illahi taala wa laysa fi ltaabiri an hada almaana gayru alasmaai wal ibarat yéena assaabiu juróom ñaareel bi kuus yi may bëggug borom bi tabaraka wa taala nee na wa huwa min ajabiha sabab boobu nag bokk na sabab ya gën a yéeme moo di inkisaarul qalbi damm xol bi bi kulliyatihi ci léppam bayna yaday illahi taala ci wa taala nee na wa laysa firi ci leeral an hada al maana wundu bi ci maana bi gayru al asmaai wal ibarat lu ay turiya ak waxin ya nee na sabab juróom-ñaareel bi bokk na ci sabab ya gën a yéemi xol bi nag toroxlu dammu mokk ci kanam borom bi tabaraka wa taala xol bi nekk koo xam ne du yemoog dara doon suuf wala pepp sanqale lay yemoon ci kanam borom bi tabaraka wa taala toroxlu ci kanamam nee na maanaa nag sabab bii ci boppam amul lenn lu koy leeral lu dul ay ak i waxiin maanaam luy wane sabab jaam bi luy wane ne moom damm na ku damm la ci kanamu borom ku toroxlu la loolu ay baat moo koy wane ay baatam ak na muy waxe na muy jëflanteeg na muy waxanteeg boromam tabaraka wa taala loolu moo koy wane kon yàlla képp koo xam ne sa xol bi mokk na ci kanamam damm na ci kanamam say waat ak say jëflante moo koy wane doo wane lenn ak kawe kawe la ci kanamam wala nga di wane ci kanam ay jaamam wala ngay wane ak réerilu déedéet da ngay yëg ne yow mii doo dara fa kanam ba sa kanam borom tabaraka wa taala loolu nag sababu màgg-màgg la yàlla képp ku wàcce boppam ci kanamam su borom yëkkati la dana dana xam ne xam ku mën a tabax ak fay dana xam ne yow mii de ku ko nangul nga dana xam ne yow mii ku koy wéetal te jaam bu mel noonu la borom bi azza wa bëgg koo xam ne day nangu ak ngaamam si kanamu borom tabaraka wa taala loolu am solo la yàlla ngi suñu borom tabaraka wa taala tëg bi ci lépp loo xam ne lu koy may ak bëgg la lu koy may luy ak bëggam la guddi ak bëccëg kon mbokk yi loolu moo nekkoon suñu bindu tey ñu ngi ba suba ak jàmm wa sallallahu wa sallama a nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا